خير دين aus billahi min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balwaax di leen balwaax fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul Wafa bi xuquuqil imaan moo koy ànd ak yéen bi weer bi tàmbalee ba tey jii di ñaar fukkeel fan bi ni leen ko waxe woon démb ñu fas yéene ànd ak tey suñu mbokk Serigne Mohammed Jong di médecin chef ci district Darou Moukhty mu fas yéene ànd ak ñun ci tey ci wàllu fagaru te mooy prévention ni ñu ko waxe woon al wiqaayatu xayrun min al ilaaj mooy fagaru moo gën faju kon tomb bu am solo boobu insha allah ci la sëriñ Muhammad Jong fas yéene ànd ak ñun tey ginnaaw bi ñu ko sante ci effort yi nga xamante ne def na ko ndax bi ñu ko waxee waxtaan wi ak bi waxtaan wi ak see yàggut te fekkoon na ko ci ay yitte yoo xamante ne yitte yu farafar la waaye nag xam ngum xam ne lii ci liggéey bi la bokk te moom tamit dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy taxawal bii nii ndax ginnaaw lii moom askan yaa ko tax a jóg te askan wi moo ko fi tax a toog loolu moo tax bi ñu ko waxee moom amul benn déng-déng ci malgré yitte yu nekkoon yitte yu far la waaye nag dafa bàyyi lépp ñëw ànd ak ñun ci jataay bii nii kon nag loolu moom ñu sant ko ci ñaanal ko tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala fay ko ci gën jaakawe fay euh, niñ ko waxee léegi rek dañuy ànd ak moom ci wàllu prévention tey muy fagaru euh, bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf rek ci ay yëngutoom ay jaar-jaaram ginnaaw bi mu jeexalee am njàngum enseignement secondaire am ci la dugg fële ci université bu Cheikh Anta ci faculté de médecine foofee la amee lijaasam ci wàllu doctor ginnaaw bi mu génnee la tàmbuli liggéey ci benn cabinet privé waaye nag ci atum 2002 ci la ko yàlla baaxe maanaam ci 2002 euh, ci lañ ko jël mu commencé liggéey ci hôpitaux yi nga xamante ne ñoom la nguur gi di say ñu affecté ko fële ca wóorasoo gi mu fay liggéey ginnaaw bi ba mu fa demee ba 2006 ci lañ ko jëlee ci wóorasoo gi indi ko fii ci Touba ci hôpital bi nga xamante ne mooy hôpitalu Matlabul Fawzayni foofu foofe la nekk ba 2011 2011 ci lañ ko jëlee foofu yóbbu ko ci Mbacké mu nekk fa benn at ñu jëlee ko fa yóbbu ko Kanel. ci 2013 nag ci lañ ko jëlee Kanel andi ko fii ci Darou Moukhty mu nekk médecin chef bu district Darou Moukhty ni ma ko waxee léegi euh, mu fas yéene ànd ak ñun ci lu am solo muy fagaru ndax kenn ku nekk xam na ne ginnaaw xaj na feebar mook doomu aadama ñooy ànd kon euh, nit ki na muy def ba suñu borom xaj na musal ko ci feebar yu baree bari loolu bokk na ci li nga xamante ne ak jaamu yàlla la kon incha allah tey danañu fas yéene indil ni nga xamante ne yoon yi nga xamante ne buñ ci jaaree yàlla mën nañoo musal ci ay feebar yu baree bari incha allah danañu indil lu aju ci wàllu tension andil ñu tamit lu aju ci wàllu jabet andil ñu tamit lu aju ci wàllu tuber wàllu tuberculose andil ñu tamit lu aju ci wàllu sibbiru ak wàllu soj ak lu aju ci jigéenu wérut naka lay sàmme boppam ba yàlla musal ko ci feebar kon incha allah waxtaan wi tey waxtaan wu am solo la waxtaan wu mat a bàyyi xel la ndax nit ki moom balaa mën a liggéey wala balaa mën a jaamu yàlla tamit dafay ànd ak wér kon nag wér googu noonu lépp lu ko koy jox rek lépp loo xamante ne moo koy may may wér googu rek loolu mu def ca kemp lay ak jaamu yàlla lay doon ci moom kon incha waxtaan wu am solo lay nekk boo xamante ne moom lañu docteur Jong fas yéene baax yi tey jii nii li ma ko waxee ci njalbeen rek ñu santaat ko ñaanalaat ko suñu borom subhanahu wa ta'ala gën koo jàppale ndax lii nii wax dëgg yàlla nekkul loo xamante ni lu tuuti la te ak jotam ci mayu ko ko waaye nag xam gum xam ne ci liggéey bi la bokk xam gum xam ne lii ak jaamu yàlla la moo tax bi ñu ko woo bi ko waxee amul gën deng-deng ci ñëw bokk ñu jotaay bi kon ñaan yàlla fay ñu ko gën jaay fay ñu fàttali rek ne suba incha allah ci altine bi danañu fas yéene ànd ak Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacke Ndiogu ci al xitma fi tariqatil muridiyya bu dee ginnaaw suba ci talaata ji incha allah Serigne Hamzatu Mbacke moom Serigne Abdul Ahad moom la ñuy fas yéene àndal ak délégation bu bare bare nag boo xamante ne Serigne Hamzatu Mbacke dana fas yéene ànd ak ñoom buy ñëw muy ñuy waxtaane naka la ñuy sàmme ndono li nga xamante ne moom la ñu Serigne Touba bàyyee. kon ñu ñaan mbooloo mi rek incha allah ñaari fan yooyu ñu teel a ñëw su ko defee incha allah ñu bàyyi xel waxtaan yooyu noonu. kon li ñu def rek ngir njëkkanteeg waxtu bi xam naa ne bu docteur Diong jeexale ci exposé bi ci waxtaan bi euh, laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii muy waxtaan waxtaanee incha allah rek. incha allah dana fas yéene dana fas yéene tontu ci laaj yooyu yëpp kon li def rek moom mooy dañ koy jox kàddu bi yàlla na ko yàlla defal tawfiix te defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah a'uuzu rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala rasulillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk ñu ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiite ci nuyu bi seen Cheikh Sidi Mokhtar di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak di ñaan Baye Cheikh Xadim mi fi bàyyeeku suñu borom dolli ko leer te mu tas na ci barke bi di ñaan uh, sëñ Abbas Mbacke yàlla dëgëral ko may ko wér yaram mu yàgg fi lool uh, ba li mu sumb suñu borom jàppale ko ba mu mën a àndu kon ñi ngi am mbégte dellusiwaat fi tey jéem waxtaan ak askan bi ci wàllu fagaru ñu koy wax prévention. Eh, balaa loolu ñu ngi rafetlu jotaay bi di ñaanal tamit ñuy organiser jotaay bi yàlla dëgëral leen eh, ba lépp luñ ci séntu ñoom tamit eh, suñ borom dafa leen ko ba ñu am si tamit ngërëmu borom daaru tey nag waxtaan wi mu ngi aju si wàllu fagaru mi nekk thème bu xaw a yaatu waaye nag dañuy jéem a jël maanaam feebar yu si gën a bari fii si district bi ñu jëm si waxtaan li ñu fas yéene tëral waxtaan bi mooy ñu wax lan lañ ci dégg ban dégg-dégg leen si am si fagaru bi si topp ñu wax lu tax ñu bëgg a waxtaane thème bi mooy intérêt bi beneen bi mooy euh, fan la sukkandiku ci wàllu euh, fondement juridique beneen bi mooy ñaata fagaru ñaata xeetu fagaru moo am suñ pare ci loolu nag ñu daal di dugg ci organisation bi parce que mbir mi boo ko seetee lépp mu ngi aju ci organisation nan la ñuy jëm fexe daal ba lin bëgg ñu mën ko am suñ presse loolu nag ñu jël ay exemple comme ni ko sëñ Diop waxoon sànq ñu waxtaane ci wàllu tension ñu waxtu tuuti ci wàllu jabet wàllu tamit euh, soj ak euh, tuberculose ñu ñu koy woowee feebar sa bu tar beneen bi tamit ñu waxtaane tuuti sibru ak euh, jigéen ñi wéru ñi balaa ñuy jeexal ci xale yi kon bu ñu tàmbalee suñu waxtaan ci wàllu dégg-dégg bi ñu am ci fagaru euh, mooy maanaam euh, comportement walla bépp matukaay yu ñu war a jël pour fexe daal ba nit ñi bañ feebar ci kaw nag il faut tamit ñu xam ne. lii mooy indi feebar bi euh, fii lay jaar parce que balaa ngeen moytu dara day fekk mu am su amul tamit jarul ñu koy moytu foofu exemple bi ni mën a jël mooy variole parce que ñëpp xam na ne varior amatut kon kenn mënu taxaw ne ne dañuy def euh, dañuy fagaru pour feebaru variole parce que amatut lu amatut moom kenn mënu taxaw ne dañuy dañuy fagaru pour feebar boobu. beneen bi euh, si wàll boobu sax tubaab bi ñu ngi koy wax euh, risque maanaam fexe daal benn nit ñi ñu bañoo a feebar léegi nag euh, dégg nañ si am sax gën a yaatu gën a yaatu parce que dañ bëgg nit ñi seen wér-gu-yaram gën a jëm kanam pour loolu tamit il faut ñu yëngatu si li nga xamante ni mooy indi jafe-jafe askan bi loolu ñu koy wax les déterminants déterminants de la santé. kon loolu mi ngi aju ci wàllu promotion promotion de la santé kon loolu tamit bu ñu ko defee euh, yàlla mën na jàppale ba euh, yenn feebar yi du dal askan bi kon euh, dégg-dégg bi gën na yaatu su ko defee nag ñu ñëw si maanaam lu tax ñu tànn thème bi comme ni ko ñëpp xamee nee nañ fagaru ma gën faju beneen bi ci aju tamit mooy parce que ñëpp xam ne fagaru. mbirum responsabilité la ku si nekk am nga responsabilité si mbir mi bu ñu jëlee askan yëpp tamit askan bi am na ci wàllu responsabilité donc mu nekk responsabilité individuelle ak responsabilité collective comme ni ko tubaab bi di waxee. beneen bi mooy euh, wér-gu-yaram bu ñu ko amee daañu mën a taxaw mën a moom suñu bopp mën a tamit euh, ànd. si nguur gi lim tëral mooy maanaam ñu am développement parce que wér gu yaram moo koy maye donc loolu euh, cadre de référence bi mi ngi nekk PSE ah le plan euh, voilà donc PSE bu président bi indi donc loolu mooy suñ cadre de référence donc ñun ñëpp euh, bu ñu amee wér yaram ku si nekk nga bay sewaar su ko defee ñu mën a am émergence comme ni ñu koy waxee donc loolu aussi bokk na si luy tax ñu tànn thème bi. Euh, beneen bi mooy euh, fondement juridique maanaam si lan la sukkandiku boo jëlee constitution bi article 17 ni nga ko fa fekk boo jëlee tamit euh, plan national de développement sanitaire mooy maanaam état bi lépp lu mu bëgg yëngatu si wàllu wér-gu-yaram tàmbali ko 2009 ba 2018 da ko tënk si benn këyit ñu koy wax benn document nga xamante lépp lu mu bëgg a liggéey pour wér-gu-yaram mu ngi foofu foofu tamit boo fa demee dinga fa fekk maanaam mbirum fagaru te liñ si wax mooy sénégalais bu nekk fépp foo nekk am nga droit nga mën a faju mu nekk faj boo xamante ni fagaru si la bokk boo feebaree tamit dem ñu faj la donc si la bokk te loolu aussi dafay nekk il faut ñu jox leen ay ay soins de qualité maanaam euh, ñu faj la si anam yu mucc ayib ba nga xam ne te di nga mën a delluwaat sa sago mën a delluwaat ci sa ci sa liggéey donc si wàllu fondement juridique bi foofu noonu la tëddee léegi si wàllu euh, xeetu fagaru ñaata façon fagaru moo am loolu mën nañ si natt ñett bi si njëkk mooy. fexe ba feebar bi bañ a am moom la ñuy wax prévention primaire ba bara dara di am ñu jël ay matukaay bo feebar bi bañ a am beneen bi mooy li ñuy wax prévention secondaire léegi nag feebar bi ñëw na egsi na am na tamit lu ñu war a def ba feebar bi du la mën a gaañ maanaam complication yi ñu xam nan la ñuy def ba xeex ak complication bi beneen façon fagaru mooy li ñuy wax prévention tertiaire mooy feebar bi ñëw na complication yi tamit ñëw nañ jafe-jafe ñëw nañ léegi nag foofu dañuy jéem a fexe daal ba jafe-jafe ñu gën a néewal doole su ko defee nit ki tamit mën a am dund bu xaw a tane kon loolu ñetti façon fagaru boobu mu am kon bu ñu xoolee ba si biir fagaru dinañ fexe ba feebar bi bañ a ñëw waaye nag bu ñëwee tamit am na taxawaay bi ñu si war a am. ba nit ki du ko mën a gaañ wala bu fekkee ne am na ay jafe-jafe ñu fexe daal ba jafe-jafe ñu néewal leen doole ba mu mën a am ànd ànd ak nit ñi ci société bi mën a dund dund bu xaw a xaw a tane donte di mën a dund nit ñépp dina am dund boo xamante ni dina mën a dina tane euh, loolu nag balaa ñu koy mën a am il faut mu ànd ak organisation parce loo gis eh, organisation la jëmale ko ci wàllu wér-gu-yaram parce que wax nañ léegi fagarum wax nañ faj ah wax neen complication donc loolu day laaj mu am organisation. léegi na organisation bi nguur gi ni mu ko tëralee mooy ñépp xam neen ko suñu système de santé mi ngi li ci suuf donc mi ngi tàmbali ci case de santé. case de santé boo leen ëmbee mu daal di dem ci kaw ñu am poste de santé poste de santé boo leen dajalee. ñu am centre de santé centre de santé mooy comme bi ñu am fii waaye centre de santé yi am na ñaari façon am na centre de santé bi ñuy wax type 1 ak centre de santé bu ñuy wax type 2 euh, centre de santé bu njëkk bi boobu amul bloc opératoire beneen centre de santé bi moom am na bloc opératoire comme euh, bu Daaru Muxti waaye ba léegi nag euh, blog bi ba léegi daa xaw a taxaw parce que am na ay liggéey yu ñu ci war a def boo jógee centre de santé yaa ngi jëm kaw yaa ngi dem si hôpital hôpital nag am na ñetti façon hôpital donc moom la ñuy wax EPS établissement public de santé donc hôpital numéro un boobu exemple bi ñu mën a jox mooy hôpitalu Ndamatou hôpital euh, type 2 mooy hôpital yoo xamante ni ci région yi la ñuy nekk léegi nag hôpital euh, type 3 moom moo gën a féete kaw moom mooy comme hôpital Dantec hôpital euh, Fann hôpital CTO ba ci hôpitalu euh, Fawzeni boobu moom exception la mooy hôpital national bu nekk ci biir région kon suñ système de santé noonu lañ ko tëralee pour ñu mën a organiser fête bi wax nañ ko sànq fête bi ëmb na lépp fagaru ak faj nit ñi beneen bi mooy si wàllu soin si boppam tamit euh, ñetti façon tamit lañ ko lañ ko organiser donc ñi nekk ci suuf mooy maanaam case de santé ak euh, poste de santé yi ak centre de santé muy district ñooñu bépp politique bi état bi tëral jëmale ko ci askan bi ñoom ñoom ñoo koy ñoo koy doxal léegi nag boo jógee foofu ñëw si kaw mooy yaa ngi fekk région région médicale région nag moom moo ëmb mboolem district yi nekk ci région bi mboolem district yi nekk ci région bi boo demee région Louga médecin chef de région moom moo leen jaboote moom nag aussi am na liggéey bu muy def mooy maanaam saytu li ñuy def ba noppi di gunge district yi di leen jàppale si li ñuy def beneen bi nag mooy niveau national mooy ñu nekk ministère kon euh, mbir mi noonu la tëdd si wàllu wàllu organisation euh, parce que lu am solo la euh, pour ñu mën a am li ñu bëgg organisation bi dañ ko tëral maanaam si ñett juróom-benn pilier bu ñu jógee ci organisation boobu beneen beneen organisation si wàllu système bi juróom-benn kano moo ngànk organisa organisation système de santé. Euh, bi si njëkk mooy li ñuy wax euh, euh, gouvernance sanitaire mooy maanaam ñi war a jiitu war a saytu li ñuy liggéey war a am ay ay doxalin ay politique fu ñu war a jaar daal ba liggéey bi ñu sant loolu ñu mën ko am loolu mooy ci wàllu gestion tamit donc moom mooy kenn bu njëkk bi mooy le premier pilier bi si topp mooy production des des ressources maanaam ñiy faj fajkat parce que fajkat bu amut fajkat bu doyu tamit yaakaar naa euh, faj bi tamit du mën a du mën a du mën a wéy euh, faj bi du mën a wéy ni ko bëggee tamit duñ ko ni mën a amee il faut nga am fajkat yu doy il faut nga am ay fajkat yu xareñ il faut nga am ay fajkat yoo xamante ni saa ñu leen soxla dañ leen fekk ci béréb hôpital yi loolu aussi euh, organisation bi noonu la tëddee beneen bi mooy production de service mooy ñi fa nekk. den war fexe daal ba nit ñi bu ñëwee ñu mën leen faj faj bi wax nañ sànq fagoro bi ci la bokk beneen bi mooy ku feebar ba ñëw feebar dal la nga daal di ñëw mooy soin curatif beneen bi moom la ñuy wax soin promotionnel feebar bi ñëwut waaye am na foo xamante ni buñ fa yëngatoo waxtaan ak askan bi ba nu soppi doxalin seen wér-gu-yaram mën na jën a gëm kanam beneen bi mooy euh, les soins réadaptatifs mooy maanaam nit ki xaw a am tuuti lago mu jël exemple par exemple ku tension jàpp ba euh, benn cër bi bañ bañ kooku am na nu ñuy doxal moom ba dina mën a continuer di jëriñ askan bi donc ñu fexe daal ba ñu toppatoo ko ba mu mën a duggaat si bërëb liggéey liggéeykaay ba mu mën a mën a joxewaat boppam si wàllu liggéey mën a liggéeywaat Euh, beneen bi organisation ci wàllu prestation mooy euh, les soins palliatifs soins palliatifs nag boo ko déggee mooy koo xamante ni daanaka feebar bi ëpp na ko doole ah xam na ne si diir bu gàtt euh, yàlla dina dina ko maanaam day faatu waaye nag balaa muy faatu tamit kooku dañ ko war a gunge loolu la ñuy wax soins palliatifs feex daal ba mën a dund li des ci dund bi. Euh, mu ñu ñu ñu jàppale ko si voilà donc euh, si wàllu organisation euh, prestation de service tamit foofu la tëddee beneen bi mooy kenn mënul wax feebar fej te waxoo garab waxoo ay jumtukaay donc loolu aussi beneen pilier bi si wàllu organisation mooy fexe daal ba garab bi di doy fexe tamit ba jumtukaay yi gën a xarañ ñu mën ko am su ko defee tamit ñu mën a taxaw si wér-gu-yaram askan bi beneen bi mooy euh, information parce que li ngay liggéey yépp il faut mu jur information information yooyu nag euh, maanaam li nga liggéey nga saytu ko loolu moo lay may nga xam fan ngay mën a teg sa tànk moo lay may nga xam lan nga war a jubbanti si liggéey bi euh, loolu tamit dina la may nga gistu xool ba xam yenn jafe-jafe yi as si si biir gox bi naka leen ñuy def ba saafara ko donc boobu mooy euh, cinquième pilier bi euh, sixième pilier mooy juróom-benn kano bi mooy wàllu financement parce que wér-gu-yaram kenn mënu wax wér-gu-yaram te waxuñu wàllu financement donc euh, état bi mi ngi ci góorlu partenaires yi tamit ñu ñu jàppale ñu ngi ci góorgóorlu askan bi tamit mi ngi ci duggu loxoom su ko defee nag ñu mën a am. loo xamante ni mën nañ ko jëndee ay jumtukaay mën nañ jëlaat ay personnel ak euh, yeneen ak yeneen donc euh, loolu noonu la tëddee si wàllu euh, maanaam keno yi ngànk organisation bi pour fexe daal ba bépp sénégalais foo mën a nekk nga mën a fegu nga mën a feju si anam yi gën a rafet su ko defee nekk organisation bi liñ si jublu mooy fexe tamit ba askan bi fu mu nekk maanaam li soxla tamit ñu di ko jël ñu ko di si bàyyi xel fexe tamit ba euh, santé bi euh, képp ku feebar sa xel day njëkk dem si santé balaa mi dem si keneen donc loolu aussi loolu lañ si jublu pour organisation boobu mën mën a mën a taxaw beneen bi tamit liñ si jublu mooy maanaam euh, kiy feebar war a génn xaalis pour faju loolu aussi bëgg nañ ah képp koo xamante ni feebar nga ak sa toll sa sa man-man fu mu mënti toll nga mën a euh, mën a faju loolu aussi organisation bi loolu la si jublu beneen bi tamit euh, lim ci jublu mooy fexe daal ba gën a baaxal euh, wér gu yaram askan bi mooy amélioration de la santé de la population ci loolu pare ñu waxtaan tuuti ci wàllu Euh, ay exemple ñun jël parce que wax nañ ko mbir bi dafa xaw yaatu bi njëkk nag mooy wàllu tension wàllu tension waxoon nañ ko wax defoon nañ fi waxtaan waaye mën nañ si dellu soit tension boo ko déggee mooy euh, dañuy natt euh, maanaam deret bi ne muy circuler si biir yaram bi benn façon leen koy natte buñ ko nattee ñu am chiffre bu njëkk bi ak ñaareelu chiffre su fekkee ne natt nañ ko euh, chiffre bu njëkk bi mu weesu fukk ak ñeent wala ñaareel bi wees juróom-ñeent wala ñoom ñaar ñépp ñu ëpp loolu kooku mën nañ wax ne am na tension waaye nag waruñu gaaw di wax ne diw am na tension parce que nit ki mën na ñëw fekk mu am ay jafe-jafe ci kër ga wala mu tiit su ñëwee boo jëlee tension bi wax dëgg yàlla tension bi dina jóg wala bu bàyyiwul dépense kër ga euh, yàggamti ñëw nga natt ko di nga gis ne tension bi day jóg kon si njëlbeen buñ ko nattee bu fekkee ne yéeg na ñu bañ a ne diw am na tension il faut ñu dalal ko ba pare ba xel mi dal ñu jël ko benn yoon su fekkee ne yéeg na am na euh, day wàññi tuuti xorom si mu dellu soit ñu nattaat ko su yéegaatee nag su boobaa mun nañ wax ne diw am na tension li koy indi nag euh, boo jëlee fukki nit kenn ki mën nañ xam li ko dal li indi tension bi juróom-ñeent yi kenn du xam lan moo indi tension bi euh, kenn ki nag li indi tension bi mooy feebaru roñon loolu moom moo si gën a bari walla yeneen xeetu feebar waaye yeneen ni euh, juróom-ñeent yi ñoom duñu xam lan moo indi tension bi waaye bu nu gëstoo dinañ gis ne e, ñi si bari si ñoom bu nu demee ba nekk mag ci boo demee ba nekk mag nga jege juróom fukki at wala juróom benn fukki at wala juróom ñaar fukki at dañu gis ne tension bi mu ngi commencer di yéeg loolu li koy waral mooy sidit ji ñooy tàmbali di dëgër parce que deret bi day fay circuler bu fekk ne day circuler tamit il faut sidit bi bu fekk na dafa nooy ni muy circuler day gaaw bu dee sidit bi day dëggër ni muy circuler maanaam day xaw a jafe day xaw a jafe donc loolu mooy indi problème mu tension ci mag ñi ñeneen ñi mooy ñuy tux tamit ah bu ndefu nànk mën neen jot ne ñii dinañ dem ba am tension parce que tamit sidit yi day dem bay fatt bu fattee tamit deret bi du mën a jaar ni muy war a jaare kooku aussi mën na dem ba am tension beneen bi mooy ñi am yaram ñi am yaram tamit ah il faut ñu bàyyi xel ci seen euh, wér-gu-yaram bu ndefu ndànk tamit ñoom aussi tension yeb na leen ñeneen ñi mooy ñi nga xamante ni dañuy faral di toog duñu yëngatu lu bari loolu nag bari na léegi bu njëkkaan nit ñi daan dox di dem di bay di ñàkk waaye léegi nit ñi dañu jël oto dañu gis distance bu gàtt mën na dañ ko mën a dox waaye dañu jël oto donc si wàllu euh, toogaay bañ a def dara li wax sédentarité loolu tamit ci la bokk loolu aussi bu yàggee mën na indi problème mu tension beneen bi tamit mooy ñuy jëfandiku wàllu wàllu alcool maanaam sangara ñooñu tamit bu euh, buñ deful ndànk mën nañ jot ne dinañ am euh, tension beneen bi tamit mooy jabet parce que diabète ak tension daanaka euh, ki am jabet mën nañoo jot ne dina am tension parce que moom tamit problème sidit day dem bay fàtt bu fàttee bu deret bi mënul circuler bu baax rek kooku tamit mën na am problème mu problème mu tension léegi nag nan la ñuy fexe ba moytu tension ah bi si njëkk mooy ñu wa ñu góorlu suñ bopp si wàllu li ñuy lekk li ñuy lekk ñu fexe ba ñu moytu maanaam saf-safal yi ñu siy def nga xamante ni jigéen ñi bëgg nañ ko lool euh, bëgg caf ki gën a yokk waaye li muy lor mooy ëpp. li muy indi si si njëriñ te daanaka amul benn njëriñ xorom si li si nekk si xorom de ëpp wax dëgg yàlla ëpp na jégg na dayoo kon loolu il faut ñu si bàyyi xel di waxtaan ak jigéen ñi loolu ñu koy ñu koy suñ ko mënee bàyyi daal mooy li gën suñ ko mënut bàyyi tamit ñu wàññi ko bu baax a baax parce que loolu si de indi problème tension beneen bi tamit mooy ñu góor góorlu si wàllu xorom fexe daal mu mu wàññeeku bu baax. ñu góorgóorlu tamit ci li ñuy lekk suukar si mu bañ a bari ah suukar si mu yem tamit ah, loolu aussi dina ci am solo beneen bi tamit ñuy ñuy tàggat suñu yaram maanaam muy sport tàggat yaram nag ñépp war nañ ko mën a def ah, mi ngi tàmbali si dox bis bu nekk mën ngaa dox du mat ah, fanweeri minute. nga natt ko nga def fukki minute ak juróom aller fukki minute ak juróom retour donc soo koy def di yëngatu tamit ah, yàlla mën ñu dimbali ba problème mu tension tamit ma ñu mën ko moytu. beneen bi mooy képp koo xamante ne am nga ñeent fukki at il faut nga tàmbali di bàyyi xel sa bopp si ñeent fukki at daanaka fa la feebar yu bari di tàmbali di di di génn su ko defee nag ku mel ku mel noonu. muy dem ci béréb hôpital bi gën kaa néew benn yoon ci at mi bu demee ñu seetal ko yaram bi su ajo mu def analyse tamit ñu defal ko analyse su ko defee ñu xool yaram kon loolu aussi lu am solo la beneen bi ci wàllu fagaru mooy ñi am tension parce que wax nañ tamit fagaru dañuy fexe ba ñu bañ am ay jafe-jafe complication ñooñu tamit dañu war di topp seen rendez-vous maanaam bu rendez bi jotee ñu daal di dem Euh, docteur bi seet ko natt tension bi xool fu mu nekk est-ce que ñu ngi jël garab yi wala est-ce que garab yi amul ay jafe-jafe yi muy jural yaram bi kon loolu aussi day laaj nit ñi ñuy respecter seen rendez-vous ba noppi tamit ñuy jël seen garab ni mu waree. beneen bi mooy su fekkee ne jafe-jafe am na parce que tension mën na indi jafe-jafe si wàllu xol mën na indi insuffisance cardiaque mooy xol bi ni muy liggéey mën a du du mën a liggéey. wala mu indi crise cardiaque ñëpp dégg nañ fi crise cardiaque wala yeneen jafe-jafe si wàllu xol bi beneen bi tamit mën na indi jafe-jafe si wàllu bët ba xamante ni boo defu ndànk tamit euh, di mujj gumba donc tension aussi mën na indi ay jafe-jafe si wàllu roñoom maanaam seggukaay sow mi euh, fi ñuy tuure tuure ndox donc loolu aussi dañ si bàyyi xel ba noppi tamit mën na indi jafe-jafe si wàllu yuur gi kon ñëpp dégg nañ fii AVC donc AVC tamit mi ngi nekk euh, feebar boo xamante ni si gën a bari tension moo koy indi tension bu ëpp ah da ngay tàggale ko sa sago nga sa cër yi daal di bañ donc euh, feebar bu doy waar la moom tamit euh, loolu aussi bu ñëwee rek am na taxawaay bi ñu si war a taxaw kon loolu aussi fajkat yi xam nañ nañ koy def beneen bi mooy wàllu wàllu jabet diabète tamit Euh, commencé na bari si dëkk bi commencé na bari te liñ si dégg mooy suukar boo xamante ni dafa bari si yaram bi li koy lal tamit mooy euh, ndono si la bokk waaye tamit euh, suñu comportement maanaam ni ñuy nekkee si si si ni ñuy nekkee suñu comportement daal aussi mën na koo mën na koo indi li koy indi tamit mooy suukar ci si biir yaram bi am na euh, xeetu ferñet lu ñu koy waxee hormone nga xamante ni yaram bi moo koy defar pour suukar si su baree si yaram bi rek moom mu defar si lu bari pour mu mën a wàññi suukar si ah, moom la ñuy wax insuline insuline tamit def naa ñu bari dégg nañ ko loolu hormone la boo xamante ni euh, yaram bi moo koy defar pour suukar si bu baree si yaram bi rek mu di ko wàññi. su fekkee ne nag dangay lekk suukar bu bari yaram bi tamit des ci liggéey liggéey bu bari pour suukar si mën na wàññi léegi nag da ngay gën di lekk suukar muy gën di liggéey am na fu muy toll tamit dootu ko mën def ah dootu ko mën a dootu mën a indi insuline bi su boobaa nag suukar si day daal di yéeg su boobaa dangay ngay am diabète il faut ñu indi garab boo xamante ni mooy wàcce suukar si si yaram bi wala sax yaram bi mu ngi defar insuline bi waaye. ni mu koy jëfandiku dafa am tuuti jafe-jafe loolu aussi mën na mën na am léegi nag ni ñuy xamee ne nit ki am na diabète yi si gën a bari mooy yaram wi day jeex mi ngi lekk bu baax naam waaye fu mu toll day jeex day tuur ndox lu bari ba noppi tamit day naan lu bari yenn saa nag yaram bi euh, man tànk yi mën na tàng walla di nagam ak yu mel noonu donc loolu aussi. ay mandarga yoo xamante ni bu feeñee si nit ki rek mën neen njott ne kii jabet dal na ko ni ñu fexe ba moytu jabet wax nañ ko sànq képp koo xamante ni sa biir njaboot am na ku si am jabet sa papa wala sa yaay wala sa maam wala sa maam yi maamaat foog nga bàyyi xel sa bopp parce que wax nañ ko ndono la kon loolu aussi il faut ñu bàyyi si xel beneen bi mooy bépp jigéen boo xamante ni euh, yàlla feex na jigéen bu wérut mu mucc am doom doom ji peese 4 kilos wala lu ko ëpp moom la ñuy wax macrosomie fétale kooku il faut mu bàyyi xel ci boppam il faut muy dem saa su nekk di natt suukaram xool ba xam est-ce que amul suukar parce que foo yàgg-yàgg ci jabet lay mujj kon loolu aussi nañ ci bàyyi xel bu baax beneen bi mooy li ñu waxoon sànq maanaam ñi am yaram wala ñi jëfandiku cigarette waaw yu mel noonu ñooñu aussi bu ñu defut nànk ba dinañ mujj mujj am diabète moom lañuy wax les les de risque vasculaire léegi nag ñu koy moytu ñu koy moytu moom ñëpp xam nañ ko fexe daal ba suukar si ni lekk suukar si nañ ko wàññi bu baax a baax parce wax nañ ko looy gën di lekk suukar. yaram bi di gën a defar insuline bu yàggee nag day bu sonnee day bàyyi su bàyyee nag il faut que su booba yooyu yaay indi yaay jox yaram bi li nga xamante ni moom mooy tax suukar si wàññeeku kon loolu il faut que ñuy wàññ suukar si bu baax il faut que tamit ñuy wàññi diwlin bi diwlin bi tamit baaxul donc euh, ñuy wàññi diwlin bi wàññ suukar si ba bi di tàggat suñu yaram comme ni nga ko waxoon sànq si tension bi moom tamit si diabète bi ñoo ñoo ñoo ko ñoo ko bokk yem. donc loolu il faut ñu bàyyi ci xel di ci beneen bi mooy kii am diabète li ci gën a bari day am ay ay complication complications yi nag euh, li koy indi mooy euh, mooy suukar si day bari ci yaram bi suukar si day bari ci yaram bi moo tax ñuy wax ne ñi am jabet il faut ñuy góor góorlu di topp régime am ñoo xamante ni dañuy làkkatu di lekk suukar waaye neen xam ne seen bopp la ñuy lor parce que am na ay doomu jàngoro yoo xamante ni ñoom suukar lañuy dunde bu suukar si bare si yaram bi rek dañ leen di gën a may doole su ko defee nag infection yi daal di tàmbali ngay am ay putontaan ak yu kenn xamut kon loolu aussi il faut ñu topp régime bi di si góor góorgóorlu bu baax bañ ñu am ay infection beneen bi mooy euh, complication si wàllu euh, maanaam deret bi deret bi fi muy jaar parce que ñi si gën a bari xam ne ne am na euh, ñu am diabète ñu dagg seen tànk di ko waral mooy deret bi moo du circuler bu baax ah loolu aussi ñu bàyyi si xel te yooyu tamit suukar si bari moo koy indi suukar si bu bari rek complication yi daal di tàmbali beneen bi mooy ay jafe-jafe ñu mën a am si wàllu roñoo ah, loolu aussi nemmeeku nañ ko beneen bii mooy si wàllu yuur gi tamit jabet euh, mën na indi ay jafe-jafe in si jëmale ko si wàllu yuur gi waaye yooyu nag bu amee defe naa tamit ah, fajkat yi euh, fi ñu toll rek mën nañu mën nañ si jël ay matukaay fexe daal ba taxawu ñi am jabet ba euh, yàlla fexe daal ba en tout cas ñu régle seen problème complication yooyu beneen bi si topp mooy wàllu soj soj nag dafa nekk feebar boo xamante ni doon ko xaw a néewal doole doon ko ñàkkal fayda ngeen déggal moo ci kàddu gi waaye si gën a bari bu na amee soj rek dañuy def ne soj moom kenn waru ko fej te fekk mën na indi ay loraange yu doy war kon loolu aussi euh, ñu bàyyi si xel nga xam ne tamit ñi muy gën a lal ñi muy gën a dal mooy euh, xale yi tout tànk yi tout tànk yi bu ñu sojee tamit il faut ñu bàyyi si xel ah, ñu teel leen indi kër docteur ñu nemmeeku seen yaram ñu mën leen mën leen faj tamit euh, lii indi faral di indi soj nag yi si gën a bari mooy ngelaw bu ànd ak poussière ah, ngelaw bu ànd ak poussière loolu mooy faral di gën a indi soj te loolu tamit li koy mën a saafara mooy ñuy jëmbat garab li ñu gën di jëmbat garab garab yi di gën di téye poussière bi di gën di téye ngelaw li loolu aussi dina si am solo beneen bi mooy ñu góor góorlu si wàllu wàllu maanaam dëkkuwaay yi ñu fexe ba muy set fi ñuy tëdd li ñuy naan ak li ñuy lekk yooyu yëpp dañ war fexe daal ba ba muy set su ko defee nag. ñu man di moytu euh, feebaru feebaru sot yooyu nga xamante ni xale yi lay gën a lor beneen bi tamit mooy comme ni ma ko waxee sànq euh, sot bu ñëwee rek il faut ñu teel a dem kër docteur euh, xale yi ñu yóbbu leen wala mag sax ñu teel leen faj balaa ñuy am ay yenn jafe-jafe beneen bi ñu bëgg waxtaanee mooy wàllu feebaru sëqët bu tar ñu koy wax tuberculose. lu tax ñu bokk ci waxtaan mooy ci wàllu district bi ñi am tuberculose dañuy yéex a ñëw bu ñu ñëwee ba ñu natt leen ci wàllu lor yi dinañ gis ne ñoom dañuy am maanaam feebar yi day xaw avancé tuuti mooy trois croix mooy foofu lañ koy natte am na xamante ni balaa ñuy wax ne am nga feebaru sëqatu tuberculose dañuy xool man nga am benn croix. benn plus wala nga am ñaar wala nga am ñett waaye yi gën a bari fii mooy ñi fi ñëw dañuy am en tout cas ñetti croix la am mooy maanaam feebar yi xaw ne leen euh, lor tuuti foofu nag foo ko gisee mooy maanaam euh, jot na noo am ñun wàll parce que képp ku ñëw ak euh, trois croix mooy maanaam yow feebar bi am na yàgg na ci sa yaram te boo moytu ñu nga dëkkal am na ñoo ci wàll loolu aussi ñu bàyyi si xel liñ koy moytu mooy euh, képp koo xamante ni yaa ngi sëqët sëqët bi mat fukki fan ak juróom wala lu ko ëpp danga war a ñëw ko docteur ñu nemmeeku sa yaram xool ba xam est-ce que am nga feebaru sëqët bu tar wala amuloo ko waxuñu ne képp koo xamante ni am nga feebar yaa ngi sëqët te sëqët bi mat na fukki fan ak juróom da nga am feebaru tuberculose waxuñu loolu waaye nag foofu mooy bunt bi. boo ñëwee nag ñu xool ñu xayma xool sa yaram seet ba xam est-ce que am nga feebaru sëqët wala amoo ko parce que liñ ci jublu mooy nga bañ a wàll askan bi nga bañ wàll ñi nga dëkkal kon loolu dee jaadu fekk ne yaa ngi sëqët sëqët bi am fukki fan ak juróom ko wala lu ko ëpp da ngaa war a ñëw ko docteur ñu xool xool sa yaram beneen mi tamit mooy euh, ñu fexe ba dëkkuwaay yi naaj bi di fa mën di dugg ba noppi tamit mu ñuy ñuy ubbi palanteer yi ah ngelaw li di mën di circuler parce que loolu day rey doomu jàngoro bi nga xamante ni moo indi feebaru feebaru sëqët euh, bu tar parce naaj bi da rey donc euh, su fekkee ne yaa ngi si biir néeg néeg bi tëju nga sëqët wala nga tusali génne doomu jàngoro bi si si si air bi su fekkee ne ngelaw li dugg fa ah loolu euh, ak euh, naaj bi doomu jàngoro bi dafay yàgg su ko defee képp ku dugg boo ko noyee rek aussi mën nga am feebar bi donc loolu aussi dina baax ñuy dëkkuwaay yi ñuy fexe ba air bi di circuler bu baax di fexe tamit ba euh, naaj bi muy mënt tamit di dugg yenn saay ci biir dëkkuwaay yi loolu day tax rek doomu jàngoro bi indi feebaru sëqët bu ter bi naaj bi mën mën mën rey beneen bi mooy euh, képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak feebaru tuberculose euh, li jaadu mooy ñi nga dëkkal dégg leen war a indi hôpital ñu saytu seen yaram xool ba xam est-ce que walla leen feebar bi ah loolu mooy mooy lu jaadu su ko defee nag su fekkee ne am na ay xale ay tout tànk yoo xamante ni amaguñu juróomi at ñoo ñu faw ñu am ay garab yu ñu jox pour mu mën leen aar ci feebaru sëqët bu tar Euh, li koy faral di indi mooy feebar bi euh, faj bi dafa xaw a gudd tuuti ndaxte juróom benn weer la te garab bi doonoo am doole boo tàmbalee jël garab yi fukki fan ak juróom man nga man daanaka day mel ni ku wér te fekk wéragoo parce que feebar yi comme ni ñu ko xamee euh, juróom benn weer leen koy faj foog juróom benn weer yu mat gis gën a bari nag loolu mooy tax ñu daal di bàyyi faj bi suñu demee bu xaw a tane tuuti rek ñu defe ne wér nañ te fekk wéraguñu loolu nag bu amee li muy jur mooy ñuy dem ci feebar bu gën a bu gën a tar ah moom la ñuy wax tuberculose multirésistante boobu feebar bu doy waar la parce que faj bi moom ëllëg ngay def juróom-benn weer su boobaa ñaar fukki weer ak ñeent moom moom lañ lay fej ñaar fukki weer ak ñeent te juróom-benn yi yépp dañ la koy piqûre bis bu set danga ñëw hôpital ñu piqûre la juróom benn weer kon balaa ngay def ñeenti ñaar fukki weer ak ñeent muy ñaari at ñu ne la fajul juróom benn weer def naa loolu euh, euh, war nañ si mën a góor góorgóorlu te jafe-jafe tamit yi muy indi mooy ci wàllu garab yi si boppam garab yi ni war a jëfandiku pour faj la dafa bari maanaam effet secondaire dina la indil ay yeneen jafe-jafe yoo xamante ni mënoon nañ ko moytu jafe-jafe jëm si gis-gis jafe-jafe jëm si wàllu dégg ak ak yeneen yeneen jafe-jafe donc ñu ngi ñax nit ñi képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak feebaru sëqët bu tar nga jël sa garab feju ba mu am juróom benn weer ba docteur na la wér nga nga soog a bàyyi bàyyi garab yi beneen poñ bi nu bëgg a waxtaane mooy wàllu siburu sibru lu tax ñu koy waxtaane mooy fi ñu tollu tem sibru fi mu ne nii dafa bariwut bariwut trop euh, diggante Louga Ndar ak Matam région Matam nga xamante ni ñetti région yi ñoom ñoo nekk ci li ñuy wax axe nord mooy région nord ñooñu booy xeema sibru en tout cas boo jëlee euh, junni nit juróom rek ñoo ci am feebaru sibru si at mi yëpp wala sax du ko mat kon fi ñu toll danoo bëgg sibru mu mu ñu ñu ñu xeex ko ba mu génn loolu moo moo tax ñu tànn ñu tànn di wax euh, pour waxtaane euh, feebaru sibru léegi nag liñ seetlu fii mooy sibur bi xaw na bari tuuti ci daara yi boo jël euh, askan bi yépp amul solo waaye ci biir daara yi sibru bi xaw na xaw na xaw na xaw na bari tuuti ñun ñi sax ñu nga ànd ak euh, sëñ Moustapha am liggéey bi si doon def si fan yee xam naa bu résultat génne daañu ko daañu ko wasaare ñu waxtaan si ak euh, kilifa yi. il faut ñu gën a góorgóorlu si wàllu daara yi fexe daal bu ndongo yi ñu mën a fanaan si sànke parce que sànke moom mooy jumtukaay bi nga xamante ni mooy li gën a wóor mooy li gën a am doole pour. ñu xeex si buru mu dellu ginnaaw beneen bi si topp mooy képp goo xamante ni sa yaram dafa tàng nga teel a ñëw hôpital ñu mën la faj balaa yoo bi di la mat di dem di mataat keneen di ko wàllu feebaru feebaru sibru kon ñaari matukaay yooyu bu ñu ko jëlee incha allah mën na ne njott ne sibru mën na mën na génn suñu diwaan bi si dopp mooy Euh, jigéen ñi wérut jigéen ñi wér ñi ñooñu aussi foog ñu bàyyi leen xel bu baax ndaxte jafe-jafe bi ñu am si wàllu jigéen ñi wérut ñi mooy balaa ñu ñëw hôpital day xaw a yéex tuuti maanaam consultation bu njëkk bi day yéex su ko defee nag liñ leen war a defal balaa suñ borom fexe ba ñu mucc duñ mën a def lépp. dafay des donc ñu ngi leen di ñaax ñoom tamit képp koo xamante ni euh, war na nga lor nga am loo yëg sa yaram rek nga teel a ñëw euh, euh, kër docteur ñu toppatoo la seetu sa yaram jox la li li la war a jox su ko defee nga mën a mucc su ko defee tamit yàlla fexe daal ba sa doom tamit mën a mucc boo jëlee visite yi visite yu njëkk yi daanaka bariwuñu ci problème moom la ñuy wax euh, taux d'utilisation CPM foofu boo jëlee téeméeru jigéen ñi wérut daanaka juróom-ñetti fukk ñoom dinañ ñëw mooy visite bu njëkk bi fi ñu am jafe-jafe mooy visite yu mujj yi ah troisième visite bi ba ñeent parce que xam nga ne jigéen bi wérut war na ñëw ñeenti yoon ñu seet yaramam ñeenti yoon balaa muy am ñetti weer balaa muy am juróom benn weer balaa mi am juróom-ñetti weer ak bu amee juróom-ñeenti weer su amee juróom-ñeenti weer bu ñëwee mooy matal na ñeenti visite yi su ko defee nag par fukki fan ak juróom lañ koy jox rendez bu ba keroog suñu borom euh, di ko may jàmm waaye liñ seetlu mooy ñetteelu visite bi ak ñeenteelu visite bi ñu koy fadal faydal bariwuñu te foofu ay visite yu am solo la ndaxte si ñetteelu visite bi wala si ñeenteelu visite bi lañu mën a xam Euh, si yan anam nga war a nga war a mucc est-ce que dañ la war a defal opération foofu lañ koy xame est-ce que da nga war a mucc ci case de santé bi wala da nga war a mucc ci centre de santé wala yow da nga war a dem hôpital directement foofu tamit lañ koy xamee su ko defee nag loolu dañ si waxtaan ak euh, jigéen bi wérul moom la ñuy wax plan d'accouchement ñu xam ne yow boo commencé sa biir di commencé di metti fii nga war a ñëw lii nga war a def ak lii ak lii su ko defee yàlla mën ci def jàmm nga mën a mujj sa doom tamit mën a mujj te gis na ne loolu aussi jigéen ñi dañ ko xaw a euh, ñàkkal fayda tuuti kon loolu aussi war nañ si mën a gën a góorgóorlu su ko defee nag en tout cas jafe-jafe yi ñuy am wala jafe-jafe yi ñuy dégg ah, ñu ñu ñu bañ ko am gis na ne tamit jigéen bu wérut am na ay garab yu ñu koy defal bokk na si ah fer bi ñu koy jox ak acide folique loolu dañuy bañ ah, mu manqué deret kon loolu aussi xeetu fagarul la beneen bi mooy ñetti doom yi leen di jox ñetti doom yi tamit da leen di aar ci feebaru siburu feebaru siburu ñoom euh, ñu ngi koy tàmbali di naan saa ñu yëg ne doom bi mu ngi yëngatu wala bu ñu amee ñeenti weer ci leen ñu tàmbali di naan ñetti doom yooyu saa yu ñëwee visite dañ ko war a naan lu mat. ñetti yoon ba ñeenti yoon ba juróom yoon sax war nañ ko naan su ko defee nag ñu mën a mucc ci siburu bi feex tamit ba xale bi mën a mucc ci siburu bi foofu aussi xaw nañ fa am tuuti jafe-jafe parce ndaxte bu ñu ñëwut rek loolu dinañ ko mën a defal su fekkee ne tamit danoo yéex a ñëw loolu aussi day xaw a manqué wala ñu koy jël ñetti yoon ñu koy jël ñeenti yoon ba juróom yi si gën a bari ñaari yoon lañ koy jël te loolu aussi nekkut lu gën. beneen bi tamit mooy piqûre tétanos tamit dañ leen koy defal pour aar doom ji bu fekkee ne yàlla def na ba mucc mu bañ a am feebaru tétanos beneen bi tamit mooy mu góorgóorlu ci wàllu li muy lekk ak tamit euh, ñu fexe ba xorom ci muy jëfandiku mu nekk sel iodé su ko defee loolu tamit dina ko dimbali dina dimbali tamit euh, doomam euh, gis na ne tamit ci wàllu case de santé yi am na li ñuy euh, wax ay kuréel yu ñu fa tëral li ñuy wax ay CEVAC mooy comité de veille et d'alerte de la case ay kuréel la yoo xamante ni ñi dëkk ci gox bi ñoom ñoo ci nekk ah fajkat bi ak euh, yenn kilifa yi ñooñu nag dañuy fexe ba ñuy soññ jigéen ñi wéru ñi ñuy matale seeni visite di leen soññ tamit bu ñu waree mucc ñu dem kër docteur ñu mucc fa di leen soññ tamit ci li ñu war a lekk ak ak yeneen ak yeneen. loolu aussi gis na ne lu am solo la ah, si fan yee si ginnaaw wala weer yee si ginnaaw am na ay commité yu bari yu ñu taxawal si case de santé eh, su ko defee nag ñu ñëw si wàllu xale bi si boppam xale bi bu juddoo dañ ko war a teel a jox wenn daanaka 30 eh, minutes yi balaa muy am fanweeri minutes yaa ji war na fexe ba mu jox ko wenn bi ndaxte li njëkk a génn loolu daf koy aar ci yenn feebar def koy aar ci ay infection daf koy aar ci yenn feebar day raxas biir bi tamit te day dimbali yaay ji deret bi mën na teel a arrêté namp bi teel a namp am na ci solo kon loolu aussi il faut ñu ci bàyyi xel yenn saa yi dañuy wax ne il faut ñu xaar tokkanteel bi waa loolu am solo la waaye loolu il faut ñu koy ñu koy prévoir ko defee nag bu xale bi juddoo rek ñu jox ko tokkanteel bi su ko defee mu mën a teel a jël wenn yaay ji loolu aussi dinañu dimbali bu baax beneen bi mooy xale bi tamit bu juddoo fekk muy am juróom benn weer wenn yaay ji kese kese la war a jël soxlawut leneen lépp lu muy soxla mu ngi ci biir wenn ferñeent yaa ngi fi ndox maa ngi ci lépp a ngi ci yenn saa nag day tàng ñu ne foog ñu jox ko ndox waaye eh, soxlawu ndox su dee yaay ji am na soow wenn yi am na soow loolu doy na ko sëg pour lépp lu muy soxla pour màggaayam ba keroog muy am juróom-benn weer lii nag liñ si jublu mooy ñu xeex feebaru si feebaru xiibon foofu lay tàmbali su ko defee nag xale bi bu amee juróom-benn weer ñu tàmb li di ko jox yeneen yi muy war a lekk yeneen yi muy war a lekk ñu di ko jox ruy wala Cerelac wala yeneen ak yeneen bari na fi ay sew ak yu mel noonu buy dem ba gën di màgg nag ah, il faut que muy lekk juróomi yoon maanaam ñetti ñetti yoon ndekki bi añ bi ak reer bi eh, si diggante yooyu tamit il faut que mu am lu mu mos diggante ndekki bi ak añ bi diggante añ bi tamit ak reer bi il faut que mu am lu mos su ko defee nag màggaayam mën a mën a mën a jaar yoon beneen bi. mooy tamit ñu góorgóorlu si wàllu set parce que gis nañ ne biir bi daw dafa xaw a yeb xale donc il faut ñu góorgóorlu si wàllu set ñuy jëfandiku ndox ak saabu comme ni ñu ko waxee boo jógee sa bërëb liggéeyukaay di ñëw si kër gi da war a raasu ak ndox ak saabu boo tamit jógee si wana gi danga nga ko war a def wala su fekkee ne am na loolu laal balaa ngay lekk nga def ko kon ndox ak saabu tamit. dina tax ñu bañ a wàll xale yi feebaru biir buy daw bu seen biir di daw tamit li ni faral di gën a jëfandiku mooy stéro ak zinc loolu aussi am na publicité yu bari yu fi jaar pour ñuy soñ askan bi bu seen biir bu seen biir doom di daw ñu jox leen stéro ak zinc loolu tamit dina leen dimbali pour biir bi mën a teel arrêté dina leen dimbali tamit pour euh, dégraay xale bi mën a mën a mën a gaaw beneen bi tamit mooy euh, ñu fexe ba xale bi di jëfandiku euh, sel iodé mooy xorom boo xamante ni doon ko nandal ak iode loolu tamit dina baax si xel mi dina baax ci màggaayam donc loolu aussi war nañ ci góorgóorlu beneen bi mooy ñu fexe ba xale tamit muy mën a di fanaan di sànke ah, di fanaan di sànke loolu dina ko aar ci sibru dina tax tamit euh, mu mën a moytu feebaru sibru li ñu war a gën a taxaw tamit mooy weer bu nekk xale bi war na dem kër docteur ñu peese ko loolu nag xaw na fi soxe tuuti weer bu nekk xale bi war na dem ñu natt ko xool maagaayam ak taxawaayam fu mu toll su ko defee nag loolu mooy mën a tax ñu mën jël ay matukaay su fekkee ne day tàmbali ji xiiboon ñu mën a waxtaan ak yaay ji mu mën a euh, en tout cas li muy jox xale bi mu mën ko changer xool di gën a baax si moom mu di ko ko defar beneen bi si wàllu xale toujours mooy wàllu wàllu ñàkk mooy vaccination xam nga ne léegi euh, ñàkk bi dina aar xale yi si fukki feebar ak benn xale bu koy def fukki feebar ak benn yàlla mën na def nga mucc si feebar yooyu euh, nen koy defe nag mooy xale bi bu juddoo euh, war nañ ko jox maanaam vaccin bi koy aar si feebaru tuberculose ak bi ngay aar ci feebaru cancer parce que xam nga ne cancer aussi xaw na sonal askan bi li koy indi benn jom jàngoro la li koy indi mooy dee jaar ci deret xale bi bu juddoo mën na ko am su ko defee euh, santaane na bu juddoo rek ñu jox ko en tout cas ñu ñàkk ko euh, ñàkk bi koy aar ci feebaru feebaru cancer boobu beneen bi tamit mooy euh, ñàkk bi koy aar ci feebaru lompoñ kon déjà muy ñetti feebar yoo xamante ni waxoon nañ ko bi si topp mooy xale bi bu amee euh, weer ak genn wàll ah, weer ak ñaar ay bis ñu koy jox tamit beneen euh, euh, maanaam vaccin bi koy aar ci feebaru lompoñ ak yenn feebaru sëqët yenn feebaru soj ak feebaru biir biy daw ak yeneen feebar mooy maanaam tétanos ak ak diphtérie Ah, ak coqueluche donc feebaru njàmbataan donc ñu ko daan waxee. bu demee nag bu am euh, fukki semaine fukki ay bis ñu daal di koy defaat noonu bu amaatee quatorze semaines ñu defaat noonu bu amee juróom-ñeenti weer ñu jox ko euh, ñàkk bu koy aar ci feebaru ngas ak euh, xeetu ngas ñu koy wax ruvéole léegi nag bu demee bu am fukki weer ak juróom ñu defaat noonu su ko defee nag loolu mooy tax xale bi. mën a mucc ci yenn feebar yi kon euh, lii leen amoon liñ bëggoon a waxtaan mbir mi xaw na yaatu dañ ci tànn rek ay ay feebar yoo xamante ni xaw nañu sonal xaw na sonal district bi euh, ñu baaxee leen ko su ko defee nag euh, voilà li ci des waaw mi ngi wax BAA mooy vaccin donc li des mooy ñu xaar question yi su amee ay laaj ñu dem ci jëm ci tontu. kon ñu ngi leen di sant ci seen euh, teewaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, Serigne Mouhamed ci waxtaan wa am solo bii nga xam ne moom nga ñu baaxe tey te mu jëm ci wàllu fagaru muy prévention te nga andi ko ci anam yoo xamante ne anam gu matale la anam gu leer la tamit teg ci euh, xam naa ne ba dañuy ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li docteur Diong doon waxtaanee rek dañuy jox kàddu gi docteur Fall su ko defee moom tamit mu def benn commentaire bu gàtt rek ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaanee wala ñu ñëw ci laaj yi ndax laaj yaakaar naa xaw naa bari tuuti kon ñu jox kàddu gi docteur Fall moom tamit def ci benn commentaire. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi ziar ñëpp di leen baalu àq ci weeru koor gi di leen baalu àq. di jéggalu ci tardé bi dana am ay farat yu doon di jël ci Touba rek moo tax ñu xaw a yéex eh, bu ñu bëggee ñëw ci waxtaan bi peut-être wax na lépp xanaa di wax ne fagaru mooy jiitu bu dee ci wàllum santé fagaru moo jiitu lépp ndax ni ñu ko waxee sànq premier geste bi ñu defal doomu aadama bu juddoo mooy saabu aar ko ci ah, ci feebar yi noonu koy aaree mooy nàmpal bu njëkk bi bu ñu xool nàmpal bu njëkk bi liy njëkk gën ci soowu yeeg jigéen seewu jigéen. du bokk lii génne day nekk benn lu far jaune loolu ay vitamine ay ñaq yépp la kon loolu mooy li gëkk aar xale buy doogu ñëw ci biir àdduna bu fa jegee nag feebar bu nekk ni ñu ko waxee am na aussi façon koy aarew léegi benn bu nekk muy jëm ci wàll euh, feebar saqat bi wax na ko moo ñuy leeral kër yi leeral néeg yi sibbiru bi moo ñu tëdd ci moustiquaire yenn feebar yi ay feebaru xol la wala ay feebaru jabet la yooyu aussi am nañ koy aaroo bu ñu demee ci wàll jëm ci koor yi li ci gën mooy balaa koor di ñëw nit ko mën a dem ci bërëbu santé bi seetlu yaram toll ni feebar jabet nga xam ne suukar si mooy mooy soo suukar mooy mooy si mooy ndonuwaalul bëgg na ne bu koor gi ñëwee rek nit ki mën a dem au moins ñu xool fi nga toll jox la ay conseil ndax am na yenn ñam yoo xam boo ko jëlee rek mën na yëkkati yëkkati suukar yëkkati boo xam mën na ay bu dee wàllu feebaru tension nga xam la nekk aussi léegi na aussi nit ki bu koor gi ñëwee aussi nga dem ci bërëb santé bi ñu xool la xool régime bi nga xam ne koy jël ngir mën la aar bu bari ci euh, ci sa yaram kon di wax ne santé ñaq yu ñu defal xale yi bu xale doo ko judd ba mu am fukki weer ak euh, juróom loolu lépp ngir bëgg xale bu demee ba dëgër aussi mën a nekk jeune wala nekk ndaw loo xam ne dana mën a jariñ askanam ndax mun la aaree foofu ni ko docteur waxee am na ñaq buñ ci yokk bu bees boo xam ne mooy aar ci feebar hépatite bi gis nañ léegi day feebar boo dafa bari doole dafa commencé gën a law léegi kon feebar boobu léegi aaree dina tax nit ki bu ba toll ci digg ndaw mën a jariñ askanam kon nag duñ yokk xanaa xaaral euh, question yi di wax ni fàggandiku moom donc wax naan la prévention vaut mais euh, mieux vaut prévenir que guérir kon li ñuy def lépp ci santé mooy dañuy aar ci aar aussi am na ay waxtaan yoo xam ne dañ koy def ci wax ak nit ñi ngir soppeeku seen doxin soppale seen doxin wala soppal dëkkuwaay ngir loolu lépp mën a jëm ci am conditions yoo xam ne la gën a bëgg ngir askan wi mën a jariñu askan wi jariñu nag li ñuy wax naa nit ki bala ngay mën a naam ne fa naam ne fa mooy il faut nga wér mais pour yoo xam ne feebar du accès wala bu accès di nga am noo ko mën a jafandikoo ba ëllëg si biir bu ñëwee di nga mën a am wér goo xam dina mën a def nga dem sa liggéey wala nga mën a aar ñi nga war a nekkal kenn par kenn peut-être comme docteur def na thème bi yëpp nañu bañ a gën a gudd dañuy bàyyi nit ñi mën a am say question léegi ku ci posé question ñu am ci laaral ñu am lu leen leer ak ñu ngi baalu àq ci kàddu gi ñu ngi gis jégal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah a'uuzu wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci weeru koor wu tedd wi di leen ziar docteur ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sant ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman waxtaan wi li ñu ci doon séentu am nañ ci lu kawe njot ñuy ñaan yàlla mu yàggal sab taxawaay te wéral la te bàyyil ak sam xel te defal la itam lii nga yëngu mu defal la ci ay wàccuwaay yu kawe kawe kawe waxtaan wi mbokk yi dégg nañ ko bu baax dégg gi laaj yi firndeel na ko bàyyi nañ ko xel itam bu baax mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo sant la rafetlu waxtaan wi daf doon laaj lan moo wutalee tension ak hypertension lu dox seen lu leen wutale daanaka ñoo yem tension li si gën a bari moom la ñuy wax hypertension waaye ñaari façon moo am tension buy yéeg walla tension biy wàcc bi yéeg nag moom mooy gën a indi jafe-jafe biy wàcc yi si gën a bari eh, ay jafe-jafeem bariwut boobu sax boo noppaliku lekk bu baax jël ay vitamines mën na mën na deñ mais tension bi yéeg moom. moom la wax hypertension te xëy na duñu egg si hyper bi dañuy wax tension rek waaye dañ ko dégg ne mooy tension bi bi yéeg loolu mooy hypertension daanu ko ñoo yem. jërëjëf mbokk mi mu ne dafay laaj ku ame estomac ku am xam ne dafa ame estomac bu wooree itam day mel ni day metti ci moom loolu moo doon laaj kooku itam nan lay def. came estomac nan lay def ci ak koor ah kooku liñ ko dugal mooy estomac ak koor ci sunu xam-xam biñ jàng mun ñu ànd su dee estomac bi leer na kooku daa war a bàyyi koor ndaxte buy dem di xiif euh, parce que tuflit ji ak euh, li ñuy maanaam biir bi dina génne lu mel ni acide xam nga ngeen acide moom boo ko sottee ci karo ñépp xam ne acide ni muy def ci karo daanaka boo demee ba xiif dara nekkutul ci biir bi loolu tamit noonu la koy def bu amee góom tamit daf koy xoos muy gën di metti di gën di mën a indi ay jafe-jafe kon kooku liñ koy digal su fekkee ne wóor na ne estomac la il faut mu dem ba nga xam ne ne est tamit euh, estomac du jàgg na day métti rek ñu ne estomac la pour euh, yenn kii di daw koor ah voilà il faut bu leer ne problème estomac la su ko defee nag ñu kooku dem koy wax mu bàyyi koor gi. jërëjëf docteur kii mu ni dafay laaj tawat ji ñuy wax sinusite maanaam lan moo koy waral su dalee nit ki itam lan moo koy mën a saafara. ah sinusite mooy li si gën a bari soj moo koy indi mooy li ma doon wax sànq soj moom doon ko xaw a tuuti waaye jafe-jafe yi muy mën a indi jafe-jafe yu bari la loolu tamit sinusite si la bokk donc euh, soj bu chronique la boo xamante ni day jàpp sinus yi parce que sinus ñu ngi nekk fii ah, day dem ba am infection su ko defee nag loolu il faut ñu taxaw si. taxawaay bi ñu si am mooy joxe garab si tàmbali bi ñuy joxe antibiotique ak yeneen xeetu garab su fekkee ne nag loolu antuwut su boobaa nag dañuy def li ñuy dox ponction maanaam ñu jël seringue daal di dindi ndox mi nekk ci biir sinus yi kon sinus yi moo am infection moo ko ñu koy wax euh, sinusite kon loolu traitement boobu leen si am waaye li mën am. loolu spécialiste yi ñoom ñoo koy war a faj ñu ni wax ORL su demee ba mu dal la dangay dem si spécialiste yi su ko defee ñu xool ban garab walla si yan anam leen day faj nga mën a delluwaat sa sago. jërëjëf docteur kii dafay laaj mu ni nan la nit ki di yége ni suukaram mi ngi yokk nan la ko yége waaw ni mu ko yëgee mooy ni ñu waxoon sànq parce que si gën a bari diabète biñ ko gëstoo gis na ne jamono yi muy feeñ mooy maanaam euh, tàmbali na lu mat ay ñaari at ñetti at si ginnaaw yoo xamante ni duñ ko yëg soo ko si dee yëg di yëg di yëg ba ay ay ay jamono mu tàmbali nag di feeñ bi si njëkk wax nañ ko mooy dangay ngay lekk lu bari lekk bi dee bari waaye du la tere am yaram da lekk lu bari di gën di jeex naan bi tamit dee bari da ngay naan lu bari di tuur ndox mën nga tuur ndox ci saa si nga dem naanaat lu bari lu ñu toll boo deful nank na dama tuuraat ndox loolu aussi euh, ay mandarga yi wane ne sukur si bari na si yaram bi beneen bi tamit mooy ni ñu ko waxee yenn say tànk yi mën na nagam wala muy tàng yooyu aussi ay mandarga yoo xamante ni mën na wane ne suukar si bëri na am na yeneen mandarga yooyu ay complication la mën nga dem ba tàggu sax sa sago kon loolu aussi mën na wane ne mooy li ñuy wax comment coma acidocétosique loolu aussi mën na nekk mandargal suukar bu yokk ci biir yaram jërëjëf docteur kii dafay laaj mu ni yan xeeti ñam ak yan xeeti naan ñoo gën a baax ci wér-gu-yaramu doomu aadama ah, naan bi gën a baax daal mooy ndox ndox daal ñu fexe ba bés bu nekk ñu naan si gën kaa néew litre a genn wàll litre ak genn wàll gën kaa néew war nañ ko naan si ndox ndox daal mooy li gën si wér-gu-yaram waaw su ko defee nag yeneen lekk yi mooy li ñuy wax ñu fexe daal ba mos si lépp moom la ñuy wax euh, alimentation équilibrée li ngay lekk na am euh, yàpp wala jën wala xeet yooyu na am tamit euh, xeetu mburu wala ay pat wala ceeb wala cere donc yooyu yëpp ñoo bokk beneen bi mooy wàllu légume aussi il faut ñuy fexe ba liñ lekk mu am légume beneen bi tamit mooy ñu fexe ba yenn saa ñuy lekk fruit fruit aussi baax na si wér gi yaram li ñuy wax rek mooy lekk bi bu taajee yooyu yëpp dañ ko si war a fekk na am yàpp wala jën moom la ñuy wax protéine ah war na am protéine muy yàpp wala jën walla këcax wala nen wala leneen beneen bi mooy euh, glucide glucide boo ko déggee mooy xeetu ceeb wala cere wala spaghetti wala couscous wala pomme de terre wala pataas donc yooyu yëpp ñoo bokk xeet loolu aussi war na nekk ci lekk bi beneen bi mooy euh, lipide donc lipide mooy dëwlin waaye dëwlin ni ñu ko waxee ci waxtaan bi il faut ñu ko néewal tuuti dëwlin moom warul bari beneen bi mooy ndox ak euh, yeneen yi ay ay su ko defee nag euh, li lekk mën a mën a am ay ay ay ferñeent yoo xamante ni mën na euh, jariñ yaram. jërëjëf docteur kii dafay laaj mu ni nan lan mën a xàmmee sëqët si ñuy wax sëqat su bon si ak yeneen xeeti sëqët yi nan lañ ko mën a xàmmee. feebaru sëqët bu bon bi. wax nañ ko feebar woo xam saxit loo xamante ni dafay yàgg dina am gën kaa néew fukki fan ak juróom di di di di wéy su ko defee nag kooku neen koy xamee bu ci njëkk mooy sa yaram day tàng yaram bi day tàng rawatina guddi day tàng di ñaq yaram bi day jeex ba noppi booy sëqët ñi ci gën a bari sa xasida ànd ak deret ay loor yuy génne deret la kooku aussi ay mandarga yoo xamante ni kuy sëqat di génne deret rek kooku war na noo ñaaw njot ne mi nga ànd ak feebaru sëqat bu tar bi beneen bi mooy dangay gaaw a sonn beneen bi mooy doo soxla lekk sa appétit day wàññeeku bu baax beneen bi mooy dangay tàyyal wax nañ ko dangay tàyyal doo sawar foo tollu yaa ngi gaaw a sonn yenn saay dangay ngay yenn saay dënn bi di metti yenn saay euh, mooy yeneen yi ñu waxoon sànq yaram bi di tàng di génn ñàkk rawatina nag ay guddi wala heure yi nii tàmbali moom la ñuy wax fii vespero nocturne donc euh, bu naaj bi demee ba kii rek ay booru 6 heures 7 yaram bi tàmbali di tàng guddi gi yëpp ba si suba gi mu commencé di dal. kon loolu aussi nekk na ay mandarga yoo xamante ni bu feeñee si nit ki rek mën na noo njortu ne mi ngi ànd ak feebaru sëxët bu bi waaye loolu doyut il faut mu ñëw ñu jël tuflit bi ba gis doomu jàngoro bi doomu jàngoro bi mooy firnde ne ne kii mi ngi ànd ak feebaru sëxët bu bi yeneen yi ay mandargale rek la yoo xamante ni foofu leen ni sukkandiku pour ñu mën a def analyse bi Ah, yeneen sëqët yi nag mën na nekk sëqët yoo xamante ne du yàgg loolu mooy différence bi ah yaay sëqët du yàgg mën na def ay juróomi fan fukki fan wala sax mën na nekk feebar tamit buy yàgg sëqët bu yàgg comme lu mel ni asma asma ñëpp xam ne ne dafay yàgg waaye nag li ñu bëgg mooy képp koo xamante ni am nga sëqët bu mat fukki fan ak juróom wala lu ko ëpp nga ñëw kër docteur ñu seet la ba xam ndax amoo feebaru sëqët bu tar bi am déet loolu daal moo si am solo. jërëjëf docteur kii daf doon laaj yan feebar walla yan tawat ñooy dal jigéen ba waral muy jaasir jaasir ñàkk am doom feebar yi nga xam ne dafay dal jigéen ba yóbbu ko jaasir mooy ñàkk am doom. waaw ba ci góor sax. waaw loolu bari na bari na di koy indi euh, si wàllu jigéen bi si njëkk mooy euh, wàllu baax bu fekk ne baax bi jaarut yoon kooku pour mu am doom dina xaw a jafe su fekkee ne tamit parce que yaram mi day defar ay nen moom la ñuy wax ovule su fekkee ne tamit nen ñi dafa am problème aussi pour mu mën a am doom dina xaw a jafe parce que nen bi am na fu muy tàmbali day dem di màgg di màgg di màgg ba ni mel ni mu war a mel su ko defee nag bu dajeek ak euh, beneen bu bu góor bi loolu mooy mën a tax ñu am doom foofu aussi bu amee ay jafe-jafe pour mu am doom dina dina xaw a dina xaw a jafe beneen bi nag mooy li si gën a bari mooy infection infection bari na li muy tere jigéen mu am doom infection mu ngi tàmbali jigéen boo xamante ni dangay gis danga am ay perte maanaam gis luy génn sa kanam mën na weex mën na jaune wala mën na am beneen couleur loolu aussi su amee il foog nga teel a jóg ñu fet ko balaa muy lay indi ay jafe-jafe gis na ne infection moom bari na li muy indi jafe-jafe wàllu am doom moo ci gën a bari sax mën na dem ba fat buntu jurukaay yi mën na fat fi nen bi war jaar ba wàcc fi nga xamante ni foofu la doom ji war a tëdd bu ko fàttee rek loolu moom amatul possibilité pour nen bi di wàcc eh, ba dajeeg ndoxu ku góor ki mën a jur doom donc loolu aussi euh, gis na ne bari na li muy jigéen am na yeneen feebar yoo xamante ni yooyu moom day xaw a euh, compliqué tuuti pour ñu dugg ci maanaam euh, ay hormones hormones tamit parce que hormones yi ñoom ñooy tax nen bi mën na dem ba mat su fekkee ne hormone yooyu aussi dafa xaw a néew ci euh, yaramu ku jigéen ki tamit pour mu am doom aussi dina xaw xaw a jafe tuuti kon si euh, gàttal daal yooyu daal ñoo gën a bari yenn saa nag mën na nekk ay malformation xam nga da koy judduwaale yàlla moo lay nattu noonu sa cër du mat walla mu am ay jafe-jafe loolu aussi ñoo ñëw ci ñu am doom day day dina xaw a jafe dina xaw a jafe léegi nag boo jëlee ku góor ki tamit daanaka noonu la góor ñi li leen tere am doom yi si gën a bari problème infection tamit lay doon problème infection la euh, boo yëgee ne booy tuur ndox mi ngi metti wala am luy génn sa kanam ah, moo xamante ne dëtt la wala lu ndur ak dëtt loolu aussi il faut nga teel a jóg sa bopp ñu dem set ba xam euh, bu dee infection la ñu jox la garab yi si war loolu tamit dina la aar nga bañ nga mën a am doom beneen bi tamit mooy am ñoo xamante ni seen kàttan dafay xaw a wàññeeku dañ koy judduwaale donc euh, xam na ne spermatozoïde bi du bari ah, loolu aussi euh, am na tamit traitement yi ñu ci mën a def pour loolu mu mën a bari su ko defee bu dajak nen bi ku jigéen gi rek yàlla mën a def euh, doom man mën si am kon euh, ku góor ki loolu infection daal moo ci gën a moo ci gën a bari moo xamante ni mën na leen tere am doom. su dee wàllu infection yi moom saaf traitement yaa ngi fi wax dëgg yàlla baa ngi fii bari na te njëg amul solo li am solo kay mooy nit ñi ñëw ñu seet seen yaram. ñu waxtaan ak fajkat yi ñu mën a toppatoo seen seen wér-gu-yaram. docteur nee na traitement yi ngi fi képp kum dal itam soo ñëwee ñoom yàlla may na leen ci danañ ci def seen kemtalaal kàttan kii docteur mu ni ginnaaw bi mu dégloo waxtaan wi dafa bëggoon ku ko labiré comme nii mbokk yi di faral di def bu ñu wooree ba dogu rek daal di naan lu tàng ci saasa rek daal di naan lu sedd muy laaj loolu ndax mënta indi ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram. waaw loolu nekkut lu gën li gën daal mooy booy dog nga lëgg tàndarma noonu sunna la te sunna bu am solo la ndaxte tàndarma bi dafa am suukar déjà ba noppi tamit am na ay yeneen ferñent nga xamante ni boo ko lekkee mu dugg ci yaram bi dina am lu lu baax lu mu la jural beneen bi liñ santaane mooy nga naan lu tàng nga naan lu tàng moo gën Euh, su ko defee boo xëyee ci suba ba ngoon lekkoo dara naan lu sedd bu ngeen seetloo sax euh, lu sedd ak lu tàng daanaka duñ mën a ànd yaram yi mi ngi tàng il faut nga naan lu tàng pour en tout cas biir bi mën a ubbeeku waaw biir mën a ubbeeku nga mën a lekk yeneen xeetu lekk yi waaye nag euh, sedd moom toujours day mel ni luy xaw a paralyser tuuti maanaam estomac bi. waaw ni mu war a ubbeeku du ne ubbeeku liggéeyam daal mooy nga nga nga jiital lu tàng donte sax yenn saa lu sedd bi du la indi ay jafe-jafe mais nekkul lu gën. jërëjëf docteur mbokk mi mu ni moom dafay laaj dafa seetlu ni tànk yuy metti ak bëñ yuy metti nee na daal gis na ni tawat ju bare bare bari ñu muy dal la mu doon laaj ku ko ci labiré. ndax yooyu lu koy waral ak ku ci bëgg a mucc itam noo ci mën a góorgóorlu. Hmm, su dee wàllu bëñ bëñ moom leen si moccee mooy set rek nga nga jëfandiku socc su amut socc comme ni ñuy def ni léegi nga jël euh, brosse ak pa balaa ngay tëdd boo lekkee pare nga brosse boo xëyee tamit nga def noonu boo lekkee tamit nga def noonu su fekkee ne nag am na lu lay metti ci gémmiñ gi nga ñëw ñu seet ko xam ban problème nga am mën na nekk bëñ mën na nekk siiñ bi mën na nekk leneen loolu aussi il faut nit ñi bàyyi ci xel bañ ko soppante su dee wàllu tànk yi moom mi ngi aaju ci méthode bi fi mu nekk mi ngi aju tamit ci euh, at atu nit parce que feebar yi dafa bari bu dee feebaru tànk nag ci mag yi ci gën a bari moom la ñuy wax arthrose moom moom mag ak loolu ñuy ànd parce que boo xoolee articulation yi day am ay xeetu yax yu bees yu ci génn ah, ay xeetu yax yu sew ñoom ñooy génn si articulation yi moo tax day dem bay metti loolu nag euh, at at mi moo koy def ñooy dem di nekk mag danga koy faral di am kon loolu atros la am na yeneen xeetu euh, mettitu tànk loolu moom wax dëgg yàlla bari na mun ñu wax exactement lii la mi ngi aaju rek si euh, ni mu feeñe parce que am na infection mën na ko indi su dee ci wàllu xale infection ñoo ci gën a bari ah gaañu gaañu aussi mën na ko indi wala ay yeneen jafe-jafe aussi mën na ko indi kon loolu euh, kii laajte il faut ñu xam déjà ñaata at la am euh, fan mooy metti ci tànk yi yan waxtu lay metti yooyu yëpp il faut ñu xam ko su loolu doyut nag mën nañoo gën a gëstu ñu def ay analyse wala ñu defal ko rajo. su ko defee nag ñu mën a xam ci dégg dëgg euh, lan mooy indi mettitu tànk yooyu mais mënoo tëb ni rek ne lii mooy indi mettitu tànk te defoo ci gëstu bi ci war kon loolu dafay laaj ñu gëstu ko euh, xam bu baax euh, lan moo indi mettitu tànk yooyu. jërëjëf docteur <coughs> mbokk mi nee na daf doon laaj feebar bu ñu wax fibron. du doon laaj lu koy joxe ak nan la ko nit ki mën a moytoo fibrom bon fibrom euh, mi ngi nekk euh, feebaroo xamante ni jigéen ñi lay faral di dal te euh, si bëtutu jurukaay bi lay faral di nekk loolu nag li koy indi bari na yi si gën a bari mooy yenn saay mën na te sax du am euh, lu koy sabab boo gisee fibrome mi ngi nekk euh, espèce tumeur la tumeur nag boo ko gisee mooy maanaam euh, hmm? mooy mooy donju rek donc ñaari façon mu am donju boo xamante ni dafay yemamaay du am solo ak donju boo xamante ni mooy leen wax cancer donc loolu xeetu tumeur la léegi nag si wàllu euh, fibrome bi dafay nekk si jurukaayu euh, euh, ku jigéen ki voilà donc loolu si maanaam activité génitale kii bi lay nag maanaam ku jigéen ki nim bindoo ah, di gën a baax di jur di am doom yooyu yëpp si mën na mën na mën mën mën na ko mën na ko indi donc euh, euh, causes yi boobu am na yeneen cause yoo xamante ni bon dina xaw a jafe ñu dugg si mais ñu xam ne ne activité génitale bi mën na tax ba ku jigéen ki am am am fibrome hmm. mais li am solo mooy euh, faj bi faj bi nag mu ngi aju si tolluwaay bi su fekkee ne ay donj yu yem la di si gën a bari dañ bàyyi noonu su fekkee ne nag euh, ay donj yu rëy la fibrome bu rëy yenn saa yi mën na tollu euh, comme kaas bi sax ah, mën na dem ba rëy su rëyee nag kooku day tere ku jigéen ki mu mën a am doom mën na ko tere am doom mën na ko indi tamit ay muy gis deret lu bari su boobu nag il faut kooku dañ koy dañ koy dindi dañ koy opérer donc noonu mbokk mi mu ne daf doon laaj. yan tawat mooy yooyu bu dalee nit ki maanaam maanaam du mën a woor maanaam yan tawat mooy yi nga xam ne bu dalee nit ki du mën a woor wala day ñëw ba egsi si ñu seet ko wala. ah loolu moom dina xaw a jafe tuuti ñu tontu si parce tawat yi bari na tawat yi bari na mën nañ jël euh, misaal koo xamante ni am nga feebaru tension. bu jégg dayoo kooku warut wóor walla ko xamante ni am nga diabète su fekkee ne suukar si bari na si yaram bi kooku tamit warut wóor su fekkee ne tamit jabet bi nga xamante ni dafa pikiru day jël insuline kooku tamit dañ koy mu bañ a wóor walla su fekkee ne koo xamante ni dafa am ulcère mooy sànq am na ku ko doon wax bu estomac loolu mooy ulcère. ulcère aussi ki ko am tamit kooku warut wor léegi nag am na mu ngi dépendre ci tamit yeneen feebar yi dañ natt rek ak kattan bi parce que weer bi moom nooy gën di woor sukkur si di gën di wàññeeku te tamit mu ngi aju ci li ngay xëdd su fekkee ne xëdd bi dëgër na yaa ngi lekk lu mel ni ay fonde ak ay mburu waaw man la ñu wax les cycles à libération foofu moom dalay may kattan pour nga mën a nga mën a war bu baax te doo si am ay jafe-jafe si wàllu suukar parce que suukar si tamit loolu mooy tax ñu mën di def activités yi ñu def suukar si yaram mooy tax ñu mën di dox mooy tax ñu mën di def li ñu def bu amul tamit su si yaram bi su boobaa tamit euh, da ngay mujj tëdd kon euh, bépp feebar. boo xamante ni mën na wàññi suukar si si yaram wi tamit feebar yooyu bu ñëwee il faut que euh, nit ki ñu wax ko mu bañ a bañ a war waaw mais mi ngi aju rek si feebar bi mu am voilà donc loolu aussi dañ koy gëstu cas par cas mais li am solo comme ni ko mag ñi di wax ku si nekk yaa gën a xam sa bopp ndax mën nga wor wala mën a wor loolu aussi il faut nit ñu bàyyi si xel. am na ñuy bare bari dañuy wut lay rek ah bëgg a sukkandiku su docteur bi li mu wax pour bañ a wor mais ku si nekk yaa gën a xam sa bopp ndax mën nga wor wala mën a wor waaw ginnaaw docteur li lim lay wax. jërëjëf docteur mbokk mi daf doon laaj bëgg ku ko leeral li ñu wax AVC ba gën cee am ak leerlu bu baax a baax lu daal la doon bëgg ñu leeral ko lan mooy AVC. AVC mooy accident vasculaire cérébral A bi mooy accident vas B bi mooy vasculaire C bi mooy cérébral accident nag mooy loo xamante ni day jékki-jékki ñëw donc mu nekk comme ni ñu ko waxee problème tension tension bu yéeg yenn euh, dayo mën na indi problème mu AVC mooy accident bi te fi muy nekk mooy ci sidit sidit yi ñooy dem ba fatt sidit bi bu fatee deret bi du tut mën a circuler su mënatul circuler nag loolu moom moo indi problème problème AVC AVC nag niñ koy xamee moo comme niñ ko waxee dafa nekk loo xamante ni day jékki-jékki ñëw accident la donc lu brutal lay doon nit ki day jékki-jékki taglu kook sagom wala mu jékki-jékki di di yëngatu di sey ah, su loolu weesoo tamit mën na dem ba euh, cër yi bañ si si gën a bari ABC euh, cër yi yenn cër yi dañuy dañuy bañ ne mooy mu la ñuy wax paralysie mën na nekk si loxo bi mën na nekk si tànk bi ko mën na jàpp benn côté benn côté yaram bi. waaw kon loolu li koy gën a indi mooy tension bu bu bu bu bu bu bari ci yaram bi loolu la ñuy wax AVC accident vasculaire cérébral la accident la boo xamante ni day jékki-jékki ñëw ah, bu ñëwee nag indi jafe-jafe yooyu moo wax ay métti du bopp nga tàggoog sa sago nekk dans comment coma am ay yenn cër yi bañ doon daal dañ koy faral di di xam. jërëjëf docteur mbokk mi nee na moom dafa seetlu ni tension maanaam bu dul koor da koy faral di daane lu baree baree bari waaye nee na su fekkee koor la moom tension du ko daaneel lu bari mu doon laaj loo koy labiré. waaw parce que koor gi lekk gi day wàññeeku lekk gi day wàññeeku parce li nga daan lekk lu dul koor ak euh, boo waree du benn diwlin bi day wàññeeku et cetera donc. Euh, comme nañ ko xamee tamit koor aussi euh, suñu borom am na mu si def gis na ne ñu bari weeru koor bu ñu bu ñu leen gën a am wér gi yaram donc euh, si wàllu xam-xam mooy daal euh, yenn lekk yi daan lekk dafay wàññeeku su ko defee xorom si tamit wàññeeku diwlin bi wàññeeku deret bi di circuler normalement donc yooyu aussi day tax nit ki gën a am wér-gu-yaram explication daal boobu leen mën a jox ci wàllu science da ci wàllu diine nag ñëpp xam ne ne weeru koor tamit suñu borom am na am na lu mu ci def. jërëjëf docteur mbokk mi nee na moom day faral def su nelawee su yewoo wetu càmmoñam gi dafay mel ni lu dee maanaam day mel ni lu crampe mu doon laaj loolu loo ko ci mën a labiré. waaw loolu def rek mu tëdd ci séddét bi rek loolu moom def naa ñëpp lay dal naa day am ay degré rek waaye képp ku tëdd benn côté ba fajar jot boo moytu boo jógee di nga gis ne euh, loxo bi dafay xaw a nagam mais mi ngi aju rek si ni nga tëddee waaw kooku il faut mu xoolaat ni muy tëdd su fekkee ne am na njëgënjaay mooy gën. mën a yëkkati bopp bi tuuti su ko defee pression bi si wàllu euh, mbag mi dina xaw wàññi ko parce que sidit yu bari fii lay jóge euh, cosaanam mooy mbagg mi euh, mooy li ñu wax plexus brachial ah, fii lay jóge dem ci ba si ba si baaraam yi su fekkee ne nag dañ si tëdd pression bi muy am si si mbagg mi loolu mooy tax muy dem bay nagam waaye li ñu koy mooy muy changer position bu tëddee fii lu yàgg mu wëlbatiku tëdd beneen boor wala mu ut njëga njaay mi mu teg ci ci suuf bopp bi su ko defee pression bi mën na wàññeeku tuuti loolu tamit dina xaw a mais bu amee tamit euh, mën na ñëw ñu xool ko euh, am na tamit ay garab yin ci mën a yin ci mën a joxe pour loolu tamit mën ko dimbali nagam bi tamit euh, wàññeeku parce que tamit comme niñ ko waxee yenn saay tamit Euh, feebar suukar dina feeñ noonu mën na jàpp sidit yi kon li am solo mooy boo amee loo gis ci sa yaram nga ñëw kër docteur euh, ñu nemmeeku ko xool ko bu baax euh, jox la conseil yi ci baax su ko defee problème boobu mën a féete ginnaaw. jërëjëf docteur laaj yi bari na lool waaye dafa mel ni li ñu amoon ci waxtu fii kon ñu ngi sant di gërëm wasalaamullahi aleykum wa rahmatullah